mu daal di ciy teg beneen xadis boo xamante ne amatina solo amatina solo ba léegi muy xadis numéro six cent six cent soixante quatre mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kunna idaa baaya'naa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wat-taa'ati yaquulu lanaa fiimaa istata'tum muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu al mu daal di teg beneen xadis mu ne waanu xadis bii ba léegi mu ngi koy jëlee ci saxaaba mu jëloon xadis bu njëkk bi muy mawlaana ibnu umara voilà radiyallahu anhu na ko borom bi gërëm annahu qaala nee na kunna nekkoon nañ idaa baayaana bu ñu jaayante woon rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bu ñu masoon a jaayanteeg moom di lii la ñu doon wax moom rasulu rabbil alamin danaan mooy bu ñu jaayante woon ak moom ala sam'i wa ta'a ci dégg topp bu ñu jaayante woon ak moom loolu ci dégg topp xam nga lu ñu doon tegal lu ñu ci doon tegal yaqulu lanaa danaan ni fii ma stata'tum mooy teg leen ci loolu waaw ci li nga xam ne moom ngeen man waaw ci li nga xam ne moom ngeen man waaw bu la xër jàpp ba <laughs> waa waa Abdu Qays defoon ah <laughs> bi yonent bay saar saam ne jaayante leen ak man nàngam ak nàngam ñu naan waaw al asaj déglu leen day may jaayante yéen ak seeni ñoñ ñi nga xam ne nekkuñu fi ñu ne waaw al ashaj ji déglu bañ pare mu ne ah man yonent way sa saab gisuma loolu de man li ma gis mooy ñun nañ la jaayanteeg yow ñun ñu fi ne waaw dañu engage suñu bopp kanta ña nga xam ne ñëwuñ ñu ngi ci seen ñuy mbokk déggagul leen xamaguñ seeni xalaat bu ñu demee ñu woo leen ci diine ji yi nga ñu woo ku ànd ak ñun ñu jaayanteeg moom ànd ak yow ku bañ nag ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo ànd gëm ñu dal ci ñi nga xam ne gëmuñu yeneen saa salaam ne waaw kay inna fiika xaslatayn wala inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu al-hilm wal <laughs> mooy teey waaw mbir yi bu la fugg ak yooyu dugg ba nga jël ay engagement yoo xamante ne nii ay engagement yoo xamante ne nii mën naa jur ay musiba kon fugg bi ak xamaas bi ak kër gi warulaa pousser ci ngay engagé wu loo xam ne ah bu jëf jotee nga am problème moo tax yonent way saat salaam ne leen fii mastata'tum yaqulu lana danaan ñu dolli leen ci fii mastata'tum waaw mooy buñ doon jaaye dañ daan jaayante dañ naan jaayante nañoo ak yow ala sami ci dégg wa ta'a yonent salaam nag ne dolli leen ci fii mastata'tum naa mooy fii ma satantum li ngeen man ñoom bu nga daa ah fii ma satanaa man wala bu dee kenn fii ma satantu comme ni nga xam ne noonu lañ koy gis ci riwaaya imam muslim mu ne muttafaqun alayhi imam euh, hadith bi al imam al bukhari ak al imam ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk mooy est ñoom donga ko solo hadith bi ñu ne la déedéet seen sëriñ bi al imam ñoom seen sëriñ bi al imam ibn Anas ibn Anas imaamu daaril hijra indi na kitaabul jaami maa jaa maa jaa fil bayaan naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo naka noonu al imaamu Abu Daawud ak al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhim al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala moom mu ngi doon kitaabul ahkaam baabu kayfa yubaayi'u al imaam kayfa yubaayi'u al imaama an-naas waaw téereeb àtte yi mooy bi mu indi woon xadiis ñu génn bii nag naka la nit ñi di jaayante njiit bi chef euh, président bi wala imam bi wala yooñu nan lañuy ñuy jaayanteeg bu mag bi lay wax waaw nga xam ne moo jiite réew mi mooy xalifa bi mooy njiit bi nan la ñuy jaayanteeg moom mu ne qaala mu ne haddathana al imam abu abdillah al bukhari rahimahullahu taala mu ne haddathana abdullah ibn yusuf mu ne ki ñu nettali ma abdullah ibn yusuf at-tinnisi abu muhammad al-khula'i ad-dimashqi al-misri al-asl rahimahullahu taala mu ne abu muhammad rahimahullah mu ne axbarana Maalik mu ne ki ñu xabaar mooy Maalik di Maalik ibn Anas wax nañ la moom solo na ko voilà moo tax ci moom la jaar ñoom ñi ci lañ ko jëlee Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris ibn Daymaan muy Abu Abdillah al-Himyari al-Asbahi al-Himyari imaamu daari hijra ci borom ngir mi rahimahullahu ta'aala an Abdillah ibn Diinaar moo ko jëlee ci Abdallah ibn Diinaar al-Qurashi al-Adawi mawlaahum al-Makki muy Abdallah ibn Diinaar mu màgg mi rahimahullahu ta'ala mawla Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' an Abdillah moo ko jële ci jaati jënn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu man qala kunna idha bay'ana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wat-ta'a yaqulu lana fi ma istata'tum noonu la ko al imamu daal leen dayna ko noon al itam daal imamu Muslim rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko ci kitabul imara babu al bay'ati ala as-sam'i wat-ta'a fi ma istata'a voilà qaala mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutayba wa ibn Hujr ci ñetti sëriñam lu ko jëlee moom al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Ayyub di suñu sëriñ bi Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid al-ma'ruf moom la ñu xamante bi al-Muqadiri rahimahullah az-zahid nga xam ne dëddukatu addina bu mag la woon rahimahullah wa Qutayba wa Qutayba ak Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi Abu Raja moom lañu gis euh, ci jotaay bi ñu génn waaw ci hadis bi ñu génn wa Ibn Hujr ak suñu beneen euh, sëriñ bi Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasan al-Marwazi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi mu ne wal lafz li Ibn Ayyub sama sëriñ mu njëkk bi ma njëkk tudd muy doomu Ayyub di Yahya moom ka yi ma indi fii moom moo ko soloowe noonu qaalu ñoom sama ñetti sëriñ yi yëpp nekk nee nañ haddathana ismail mu ne wa huwa ibnu jaafar mu ne ki ñu nekk mooy ismail ibn imam muslim alhamdulillah mu ne ta mooy doomu jaafar mooy ismail ibn jaafar ibn abi kathir al-ansari as-suraqi mawla abu ishaq ñi ne abu ibrahim rahimahullahu ta'ala al-madani wa al mu'addibu al-Baghdadiyu rahimahullah al-Qariyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani Abdullah ibn Dinar yi naga da annahu sami'a Abdullah ibn Umar yaqul radiyallahu anhuma kunna nubayyi'u rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'a yaqulu lana fima istata'ta voilà <laughs> waaw <laughs> yonent bi alayhi salaatu wa salaam da leen doon talqiin di leen wax li ñuy wax waaw loolu mooy talqiin na la waxal lii li waxal lii nga wax répété lii nga répété yonent bi alayhi salaam de di leen euh, euh, digal fii li alquran wax fattaqullaha masatatu na ngeen ragal yàlla seen kéem kàttan ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha borom bi du gàll benn bakkan lu dul selon lam ko may mu daal di koy man le possible ci moom la yaatu ca moom waaw borom bi du digal jaam yi loo xam ne mënuñu ko moo tax al al al al al al digle ci sharia daa nekk loo xam ne borom bi da koo gàll ci lu ñu man borom bi julli du jot fii mu ne bu julli jotoon boroom bi bëgg ñoo nañu léegi képp bu tisbaar jotee tey la àjjuma bunt bi ñu ngi ko ubbi démb ci alxames bi ci trente Euh, shawwal tey le premier al aljuma premier zul qa'da hein le 10 mai vendredi 10 mai 2024 kii mu ne ya attenaa euh, euh, la ma doon wax waaw tey àjjuma jot na aywa léegi képp ku dem di julli ji àjjuma na nga ko julli ci kaw air bi ma imaam dina nekk ci kaw air bi maa moom yéen ñi ci kaw air bi bu kenn lal tapi ci suuf bu kenn julli ci suuf te ñun mënuñoo naaw te mënuñoo nekk ci kaw doon na jafe wara borom bi du def lool waaw waaw sharia bi ah shartuhu tamkin liñ lay digal shartam mooy nga man ko waaw dañ lay jàppandal ba nga man ko ñu ne la nag defal waaw moo tax sharia bi yu bari yenn at yoo xam dañ koo teggil ñenn ñi laysa alal ama xarajun waaw kii silmaxa kenn du ko ne xare am na yee kaay dem ci xare bi nga naan la aveugle bi ki du gis ki nga xam ne euh, non la kenn du ne ko kaay dem ci xare bi kaay par force laa wax ki nga xam ne manula dox kenn du ko ne ñëwal dox ci kaay ci xare bi déedéet waaw ah, moo tax Seydina Amr ibn doomam ya ko woon ah bon bàyyi yow keroog Uhud bi ñuy waajal mu ne ñu ne ko bàyyi man ngaa toog ñun ñu dem parce que yow borom bi jéggal na la mu dem ci yonent bi saa saam kalaame leen ah radiyallahu anhu anil jami' kon fii masata'tu yonent bi saa salaam bu ñu doon jaayanteeg moom comme ca Aqaba ak saxaaba yi bu ñu jaayanteeg moom yooyu yëpp danaan la ah, da di yokkal muñ naan ñoon jaayante nañ ci dégg ak topp mu ne leen wax leen fii mastata'tum ci li ñu man waaw Allahu akbar ndax léeg-léeg jël engagement yoo xam ne après da ko dut man en fait da ko dut man waaw jar na ci suuraale ah, ci li ñu man waaw solo la gis nañ ci Ibnu Umar ndax yonent way saa saab li ñu wax sànq da leen ko doon talqiin waaw loolu moo tax nga gis loolu nga xam ne moo tax euh, euh, am na benn yoon bu mu jaar foo xamante ne nii al kii imaam Abdallah foofu am na yoon boo xam ne. dafa ne yonent way saa saam da doon wax boo boo kii da ngay tax ñoom lii lañ doon uqirru bi sam'i wa ta'a ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastata'tu moo tax loolu doon bind moom imaam ibnu Umar xalifa yi ñëw ci ginnaaw yépp bu ñëwee di jaayanteeg ñoom di jaayante dugalaale njabootam wala moom boppam danaan maa ngi saxal di sam'i di d'accord dëgg ak topp waaw dégg ak topp waaw waaye ci li nga xamante ne ci kaw ala sunnatillah ci kaw li yàlla tëral muy alquran wa sunnati yi ak njàngaleem yonentam alayhi salatu wassalam muy alquran ak sunna bi koy leeral ci kaw loolu laay jaayante loolu laa saxal mastata'tu fekk maa koy man waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu wana doon inni uqirru bis-sam'i wat-taa'a ala sunnati llahi wa sunnati rasulihi masata waaw loolu la doon bind allahu akbar ndax lan doxal lii yeen yonent bi alayhi salaatu wa salaam hmm? daal di digal moo tax keroog bi nga xam ne Abdul Malik ibn Marwan ci la nekk xalifa ñu wara a jaayanteeg moom loolu la Ibn Omar bind bokk na ca leen ca suuf wa inna bunayya qad aqarru bi misli dhalik bi mbindalee boppam waxtaan ceeg ay doomam waaw wax leen ñoom Salim ñoom Bilal ñoom ñooñu waaw wax leen comme que kii moo fi nekk léegi mooy xalifa nañ jaayanteeg moom dañuy jaayante moom mu bind li ñuy bind ba pare bind ca suuf ñoom ñu d'accord mu ne wa inna bunayya waaw waaw wa inna baniya wa inna baniya waaw yaa bunayya mooy kenn sama doom yi ñoom qad aqarru bi misli dalik ñoom saxal nañ lu mel ni man li ma saxal mooy jaayante ci yàlla jaayante ci sunna yonent bi alayhi salatu wassalam waaye ci lu ñu man allahu akbar moom noonu la doon def waaw allahu akbar kon eh, mu ngi noonee moo tax ah lii moom noonu la doon defan ah, waaw neewul nooy Abdul Malik fan ah. Abdul Malik Abdul Malik premièrement mais koobu saxaaba ñun ni ñu sonn ci diine ñu mu ñëw nekk fi nar nekk xalifa suñu kaw man may doomi Umar ibn al-Khattab eh, kii bu ñu fontowa ah, ñëw <laughs> moo tax yooyu la doon wax quoi Allahu akbar Allahu akbar waaw moo tax kii ne Euh, am na yoon bu mu jaar ci eh, ci ci ci eh, Sufyaan ah taalibe bi ne man gis naa Ibn Umar yaktubu wa kaana idaa kataba yaktubu bismillahi arrahmani arrahim amma ba'd fa inni uqirru bis-sam'i wat-taa'ati li Abdillahi Abdil Malik waaw waaw mu ne gis naa moom kii mooy ku ko wax mooy ki solo suñu xadiis bi Abdallah ibn Dinar mu ne man gis naa Abdallah ibn Umar di bind mu bind ne di bind Abdul Malik ibn Marwan bi ne xalifa ngir jaayante mu bind ci ne bu doon mu ne bu doon bind da doon bind bismillahir rahmanir ndax loolu alquran noonu la tàmbalee yonent bay saa saam noonu doon tàmbalee lettre bi ñu roye ko loolu moom al asar yi toppkatu jeexitalu yonent bi alayhi salaatu salaam bismillahir rahmanir ci turu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmande yaatu ci moom lay tàmbale am naa baad fa inni man uqirru maa ngi saxal bi ci dégg wa ta'a li abdillah waaw ngir jaamu yàlla bi di ko dégg topp ab jaamu yàlla bi nga xam ne mooy Abdul Malik di Abdul Malik ibn Marwan jeexale ko wassalaam ca suuf kon nag mu ngi noonee affaire bi eh, eh, eh, loolu la waaw kon loolu lu am am solo la moo tax jaayante loolu sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku fi waxoon nañ la Seydina Siddiq ñu jaayante woon ak moom xalifa yëpp dañu jaayante ñoom naka noon Seydina Omar naka noon Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu anhu ñoom ñëpp dañuy loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw Allahu akbar waaw léegi loolu lu ama am solo Allahu akbar léegi nag ala sam'i wa ta'a fi ma sata'tum ci li ngeen léegi kon loolu yeneen tubaab yi saa saa boo gisee moo xaalis bi ñu jógee benn la sauf que mooy ci li nga man waaw li nga man nag man naan mooy fii ma ahabba wa kariha ba li day ñëwaat mooy li nga li nga man man naa nekk ci la nga man loo xam ne dalaa naqari lim la digal naqari na la moo neexu la bon doxul say affaire mais man nga ko bu boobaa danga koy toppatoo du mooy yàlla waaw loolu nga def ko waaw kon mu ngi noonee kon loolu la xadiis bii di wax wallahu taala alam mooy ñun ñi nga xamante ne ku nekkul njiit am ay njiit lii moo war ak yow mooy dégg ak topp fekk digaluñ la loo xam ne lu xaraam la voilà fekk la loo xam ne lu xaraam la mooy yàlla la waaw bu boobaa dégg leen topp leen même bu dee neexu la waaye fii ma satan kuy jaayante na nga njiit ba nga xam ne moom ngay jaayanteel euh, fii ma satan ci li nga xam ne moom laa man nga ne ma moo man am naa benn laaj quoi ah Louis Ablaye ma mais léegi ñun suñ président yi dañuy jaayante ci république euh, bon exemple on est en France walla waaw bon fii yàlla daa defoon man way nii may faraj <laughs> waa léegi damay damay jaayanteeg Macron wala seen suñu Sénégal njaay gee président Macron damay jaayante moom wala bu dee suñu Sénégal gee dañuy jaayanteeg Serigne Bassirou <laughs> ah ah Serigne Bassirou Diomaye <laughs> fay cam way way way nag ñeen président de <laughs> ah eh, fay dangaa bëggoon ma tudd la jaajëf non fayeen bi non tey nag moom gañ a ngeen ñu quoi tey moom fayeen yi moom nekk nañ suñu ni ngeen di mën a lekk yëpp nag ngeen nag suñu kilifa nag <laughs> ah yooyu waay faye nii nekk nañ président yal na yàlla barkeel te doxal programme yëpp mu daal di nekk li gën ci réew mi <laughs> way way way am nga loolu dafa la ci fàttee sooñ <laughs> waaw Serigne Basiru Fay Fay léegi waa mais léegi dañuy jaayanteeg moom nga ne la non xam nga fii yeneen ci yu sa sam li muy wax mooy la mu waxoon ne sa takunu ba'di sa yakunu ba'di xulafa fa yaksurun ah yaa ngi koy fàttale ko ah yeneen ci bàyyi sa salaam ne dina nekk sama gannaaw ay xalifa fa yaksuruna ñu bari waaw ñoo xam ne dañuy bari sama gannaaw léegi. ñooñu xulafaa yooyu mooy ñi nga xam ne ñoo doon wuti réewum jullit mi ci taxawal fi yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu ndax ñooñu dañ doon jaayanteeg ñoom loolu la doon doxe moo tax comme niñ la waxoon Seydina Abu Bakar ñoom amuñ loo xam ne comme ñun système yi ñu am système de vote ñoom mbir mi demewul noonu saria charia ahlul aqdi wal hal ñoom ñooy tànn moo taxoon collège lay doon waaw mooy du dañu naan waa réew mi yépp tànn leenum parce que bu boobaa ki xam ak ki xamul ñoom ñépp yem déedéet ñi xam te am xam-xam te yàlla da ragal yàlla te du ñu def lu dul loo xam ne yàllaa tax ñooñu lañ naan te ñu yeewu xam ni ñuy doxalee mbir yi ak li war a dox ak li jaadu ñooñu lañ naan yéen tànn leen seen biir ahlul halli wal aqd loolu moo taxoon al euh, euh, Seydina radiyallahu taala xam nga boo seetloo Seydina Abu Bakr Seydina Omar radiyallahu anhu ak Seydina Ousmane ñoom ñetti ñooñ ni ñu leen fale bokkul xay xamoo woon lool Sey xam nga ko sax xam naa da bëgg dañ koo dañ koo tënkul fenn rek nga man koo jàpp mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu dañoo jaayanteeg moom ci saqifatu bani sa'id <coughs> balam saar yi doon wax naan minna amir wa minkum amir fekk ñoom euh, bon tuddoon nañ ko fi bu ma juumul euh, bi yonent waaye saa génne àddina saxaaba yi waa muhaajiruun dañoo nekk foofee di ko waajal am benn waay ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar ñooñu ñëpp ñu nekk foofu la ca néeg Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ñu ñuy waajal nan lañuy toppatoo yonent way sa sa ñoom Sayyidina Ali ibn Abi Talib am benn waay bu taxaw fële ca gannaaw mur ba waaw naan yéen yéen a ngi nekk foofu di kii waaye gaaw leen ngeen dem ci seen mbokk Ansaar balaa musiba xew balaa takkale koo xew ci biir jullit ñi Sayyidina Omar ne non dafa dafa ne yéen yéen nekk foofu génn leen Seydina Omar ne kan moo ñuy woonoon bàyyi ñu waay li ñu nekk dal nañu leneen ñu ngi ci waajal yonent bi saa saa nga nekk di ñu woo mu ne waaw baax na kaddu gi ne bu ngeen ma déggalul wóor na bu ngeen nee foofu damay ragal xeetu yonent bi saa saa tàqale ko ndax waa Ansaar ñu ngi dajaloo kër kii euh, Saadu ibn Ubaada kër Saadu ibn Ubaada waaw ñu ngi kër Saadu ibn Ubaada moo doon sangu waa Banu Saa'ida waaw. ci Saqiifa ba Banu Saa'ida di fal jiit Seydina Omar ne Seydina Abu Bakar mu ne Seydina Abu Bakar ne ah kon Omar nañ jóg amatu toog ñu jóg Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al daal di ciy ànd waaw ñu dem ñu dem burum ñu ñëw ñu ngi fekk am ku sangu <laughs> muy Seydina Sa'd ibn Ubaada après bon ci gàttal ñuy wax noonu ba Ansaar yi ne ñoom dañuy fal jiit ah. minna amir wa minkum amir ci gàttal ci lañu après bi leen Seyna Abu Bakar Seyna Omar dem bëgg a wax nee na mën nar a wax Seyna Abu Bakar ne ma téye ma ne ma noppi bàyyi leen ba ñoom ñu wax nee na Seyna Abu Bakar wax Seyna Abu Bakar mu ne ma man li ma jaaxal Seyna Abu Bakar dafa li ma bëggoon a wax man maa ngi doon waajal bi ma déggee waa Ansaar di wax maa ngi leen di déglu waajal ay discours yu percutant yoo xam ne ngir convaincre leen que lii ngeen bëgg man la nekk ñaari njiit ci biir jullit waa lamsaar am waa muhajiruna am loolu man da nekk ndax loolu division lay indi nee maa ngi waajal loo xam ne moom laay wax ngir ñu convaincre leen ma dem ba Seydina Aboubacar ne ma noppi na na def ma signe na ma bàyyi noppi bañ pare moom mu wax sant yàlla bàkk yore bàkk borom bi julli ci yonent bay sa sam daal di wax nee na mu wax lu gën mat fuuf man li ma naroon a wax ba dolli ko way léegi ñoom ñëpp ñu convaincre léegi nag mu ne xam ngeen ne kon ñi war a jiite ci waa Quraysh la ñuy bokk ndax yonent sallallahu alayhi wasallam moo doon al-umara min Quraysh waa Ansaar d'accord waaw grâce à Bashir ibn Sa'd di baayu an-Nu'man Bashir radiyallahu anhuma léegi Seydina Abu Bakar ak ñu waxee pare Seydina Omar ne man lenn kese laa d'accordul ci li mu wax mooy ba mu waxee wax dugg ba kii ba convaincre ñépp mu jàpp sama loxo man ak Abu Ubayda ku nekk mu jàpp sa loxo ne gërëm naa ngeen tànn ci ñaar ñii koy nekk xalifa yonent ma lay saa saa nee na ma xëcc ma xëcc sama loxo ne ko ñoo bañ laa wax ah kenn moo nekk xalifa yonent saa yow kenn du kenn dina la jiite Abu Bakar yow mii jaay xalifa yow yi d'accord ña nekk jàkka d'accord ne ko tallalal sa loxo ñu jaayanteeg moom ba pare ñu dem ca jàkka ja yëgal ko ñëpp ñu jaayanteeg moom gis nga boobu. mooy c'est à l'improviste du lu ñu waajaloon lu ñu préparé woon Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom ci lay nekk xalifa Seydina Abu Bakar moo bind moo woo Seydina Usman bi ñuy waaj a génnaa din ne ko bindal waaw sant yàlla bàkk ko julli conant bàyyi sa saam ne maa maa ngi seedaloo borom bi ne lii maa def ne Seydina Omar na dekk ñi ji jiite jaam euh, jullit ñi ginnaaw man ba am ñu ko ne yii mais yaa xalifata rasulillah mais yow xalifa yonent bi alayhi salaatu salaam yow Omar ngay ngay def mu jiite nit ñi Omar ak ni mu tare Omar ak ni mu tare mu ne yëkkati leen ma yëkkati leen ma fekk daa sonnoon ba tëdd ñu yëkkati ko mu ne yàlla ngeen may ragal loo bu ma demee dinaa ne ko ka ka ka gën a yelloo ka gën a ragal yàlla alhamdulillah gën a mën a téye seen mbir bu ma demee ca kanamu yàlla mu laaj ma loolu laa moom laa leen bàyyee waaw teguñ ci tuuti mu génn àddina Seydina Omar nekk xalifa mu dem tamit ca minbar ba ñu jaayanteeg moom Seydina Ousmane radiyallahu anhu Seydina Omar biñ ko jamee muy waaj génn àddina la dajale nit ñi dajale ñi gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu ñoom Seydina Abu Talha Abu Ubayda fekk nag génn na àddina ci jamonoy xilaafaam moom Seydina Omar radiyallahu anhu am na riwaaya bu naan Seydina Sayyidatu Aisha naan Omar Seydina Omar non non Abu Ubayda de bu fi newoon amaana moom laay wax mu nekk xalifa mais Abu Ubayda new fi mu tànn Seyna Abdurrahman ibn Seyna Usman Ali Seyna Abu Talha non man Abu Talha Talha ibn Ubaydillah Zubayr ibn al-Awwam Abdurrahman ibn Awf ñooñu ak Sa'd ibn Abi Waqqas ne leen ñii nii yéen ñii kii jiite ci yéen ñii manu see génn. kii nekk xalifa sama ginnaaw mënu la génn ci yéen ñi yéen ñi ngay xam ne tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ankum raad te yéen da a gërëm yéen ñëpp di génn àddina xalifa bi mënu la génn ci yéen xalifa bi mënu génn ci yéen voilà léegi yéen ñii dëppoo leen seen biir nekk leen seen biir ngeen waxtaan xool kenn ngeen di fal seen biir bu ngeen falee Saad nag ah fal ngeen ku ko mag ndax jëlewu ma ko woon Irak parce que dafa waroon déedéet du dafa waroon de du dafa waroon loolu taxul woon mu ne Abdallah ibn Umar sama doom ji da leen di supervisé mais moom manul nekk xalifa waaw moom sama doom manu cee bokk man na fekk nag discussion yi mais moom bokkul il n'est pas éligible kenn manu koo fal moom bokkul waaw ci lañu ñu daje ci gàttal ñuy kii Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom dafa bàyyi bu yàgg moom bañ waxee la ne man moom bokkuma waaw allahu akbar man moom génn naa ci <laughs> ku nekk di jël ñeneen ñi ci def kii jël mbiram joxe ne man jox naa sama bos Ali kii ne jox naa Usman ñuy def noonu ba ñoom rek ñu def Seydina Ali Seydina Usman radiyallahu anhuma léegi ñu ne ñu d'accord ne Seydina Abdurrahman ibn Awf yow la ñuy bàyyi nga xool ku la neex ci ñun nga nga nga def sonde nit ñi ak wax ku nekk ci ñoom ñaari candidat bu doon tey yi def ba nga tànnal ñu ki gën ci ci jullit ñi ci la Seydina Abdurrahman ibn Awf dajale nit ñi waaw dajale nit ñi di dem ci nit ñi di seet nit ñi di dem ci kilifa yi di waxtaan ak ñoom saxaaba yi ana kan lañ jàpp ne diggante Seydina Usmaan Seydina Ali kan moo gën ci xeet yonent bi sallallahu alayhi kan moo gën a yelloo nekk xalifa kan moo gën a moo gën a approprié nekk xalifa mu waxtaan ku mu waxtaanal ñu bari di ko junj Seydina Ousmane mais sukkandikuwul ci lool mu daal di leen dajale ñoom ñaar ñu toog mu ne leen léegi est ku nekk d'accord nga ci li ñu waxoon que ku ma tànn ci yéen ginnaaw bi ma waxtaanee ñépp waxtaan ak yéen ku nekk ci pet ku nekk ci yéen déglu naa la waxtaan naa ak yéen. ah bu ma tànnee kenn ci yéen keneen ki dina d'accord ñoom ñaar ñëpp ñu ne waaw ci la ñëwee ci jàkka ji ñëpp toog ñoom ñaar ash-shaykhaani toog Seydina Usmaan Seydina Ali radiyallahu anhuma mu téye ci seen loxo ñoom ñaar ku mu yëkkati loxoom rek kooku la tànn ginnaaw bi mu sondee nit ñi ak bi mu waxtaanee ñoom istixaara borom bi tabaaraka wa taala ak lépp mu yëkkati loxoy Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu ñëpp jaayanteeg Seydina Seydina Ali moom ñeneen ñëpp jaayanteeg moom mu nekk xalifatu rasulillah alayhi afdalu salati wassalaam kon loolu noonu lañ jaayanteeg Seydina euh, Ali ab Seydina Ousmane après Seydina Ali moom biñ faatee Seydina Ousmane la nit ñi jaayanteeg moom ci jàkkee waaw ñoom Seydina Talha ibn Ubaydillah ñoom Seydina al-Awwam bokk nañu njëkk jaayanteeg moom. foofu fële ci Medina bi ñu jaa bi ñu faatee Seydina Ousmane Ibn Affan gis nga noonu la mooy dañ doon jaayante moo tax xalifa yi seen ginnaaw ku ñëwoon nit ñi dañ doon jaayanteeg jaw loolu mooy ci charia ci l'islam réew moo xam ne charia lañ fay doxal léegi bu dee suñu réew yii fay euh, maa ngi ñëw <laughs> nga xam ne ñoom ñéppay voté mooy moo tax bu kenn ne système yi ñuy doxal système charia la loolu dëgg ah. wa shawirhum bil fil amr du loolu wax ah, du la démocratie de loolu ku la ko wax soit daa xamul daa dégg rek di wax wala mu xam nekk koo xam ne day tay taylu waaye xam ne ne moos la suñu boroom waxoon yeneen bàyyi saat saam wa shawirhum fil amr sori na moos ak li nga xam ne moom lañ xam en démocratie léegi nag bu loolu lépp leeree mooy en démocratie euh, président bi ñun ñu jaayante système bi am mooy voté la xob lu tudd mooy carte électeur waaw yow ta nga ta nga voteel moom nga jaayanteel léegi nag suuf nga ne ma attention parce que mën naa voteel kenn ñu beneen waaw gaa yi voteeloon ñeneen ñëpp ci élection yii ñu génn dañ leen a gagné léegi ñoom lan mooy seen position ñu ne bu boobaa euh, euh, règle yooyu mooy lan mooy ki ki gagné moom la ñëpp di mujj nag d'accord te mooy le président de tous les Sénégalais wala le président de tous les Américains wala le le le président de tous les Français voilà loolu loolu loolu la mais duñ ne bon nañ leen dem def benn délégation dem jot pale ba ñu jaayante ala ah, samé wa taa wan nangam ak nangam loolu mooy sa xol nga koy fas jeex na ah président miñ fal de dégg topp moo ñu ci war loolu lañu l'islam digal waaw ala waaye nag ci li ñu man waaye tamit fii ma nuhibbu wa nakra ci li ñu bañ li ñu bëgg ak ñu bañ dañ ko ciy topp fekk du mooy yàlla waaw loolu mooy mbir mi <laughs> mooy amuñu droit ñu ñu teg carte yi même bu dee nekkuñ en charia système bi nii lay deme comme au Sénégal ak yooyu ñu fal président ne ku ëpp xob mooy gañe ñu def loolu ba ba am ku gañe léegi man ma ne non ñun d'accord ñu pourquoi ñii di ñu gañe bu dee mbir yi jaar na yoon parce que am na ñoo xam ne woon seenu gañe gañe toja la waaw dañuy sàcc élection yi loolu bu leeree lépp leeree dañ koo sàcc waaw loolu ñoom la bàyyi ñu rek la ko tax boobaa mooy xam nañ ne loolu euh, euh, te loolu mooy pays suñu genre pays yi la yàpp pays yi nga xam ne mbir yi dafa roode ay France ak États-Unis ay sàcc élection moom da ngay sonal sa bopp waaw laaj leen bu ma deux mille vingt bëggoon woo euh, ka jiite élection yi George ngir mu lijjanti ko ay voix quoi état de George ngir mu lijjantil ko ay voix <laughs> bu ko defee mu matal <laughs> fan la mujje eh, dañ koo teg fee du mooy président léegi ba bu bëggee ñëwaat man naa ñëwaat mais <laughs> en boobu moom du ko gañee noonu perte na ko waaw mais suñu réew yi moom gars yi dañuy kii ba nga xam ne moom tojo gi moom daa leer waaw gis nga Gabon Gabon moom waa ji dañu commencé joxe résultat yi <laughs> li saa yi li ñu génneegul opposition bi jël lépp saa yi arrêté affaire ba pare ñu teg ci tuuti saa yi ñu génn ñu ñu ñu ne moom moo gañe mbokkam ba nga xam ne mbokkam la militaire daal di koy coup d'état jële ko mooy coup d'état boo xam ne moom gaa yi moom bu mal yeeg yooyu lañ doon kaas mais bee kenn kaasu <laughs> waaw jële fi euh, euh, Ibnu Bongo Umar <laughs> <laughs> doomam ji bi Ali Bongo euh, ma nga xamante ne moom moom gabonais la kon mooy bu boobaa nag mooy il faut affaire jaar yoon waaw affaire njuñ yooyu affaire njuuj jaay yooyu il faut euh, kon jaayante bi loolu la mooy buñ la gañee te lépp jaar yoon dans les règles de l'art yow bul ne rek bon sama candidat jàllul ma dootuma d'accord ci kenn sinon bu boobaa kenn du d'accord ci kenn parce que képp ku ñu gañe am na ñeneen ñoo xam ne neexu leen waaw parce que bëgguñoon mu falu sinon doonuñu woon campagnal keneen mais da ngaa war a nekk koo xam ne dangay ngay gëm dogal voilà lañ bëgg on a fait ba on a ba nañ campagne kii nañu nangam nañu nangam euh, ba kii mais bon on nous a gagné c'est ça c'est comme ça voilà euh, après <laughs> loolu la kon wallahu ta'ala alam kon ci jotaay bii di ñëw ñu daal di ñu daal di gis beneen xadiis bi nga xam ne ba léegi ci ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu warda la koy jële nga xam ne bu am la amam solo la